al imaamul xaafidu Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saalis wal ishriin baabun fil amri bil ma'ruuf wan nahyi anil munkar kon walillahi alhamdu wal minna insha taala comme ni ñu ko annoncé woon yëgle ko ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal ñu war a ci buntu bu bees imaam duñu présenté garab gu bees ci li nga xamante ne mooy toolu nit ñu sell ci seen Riyad bi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa ja'alana allahu minhum amin jeexaloon nañ garab gim ñu présenté woon gaaral ñu ko bii weesu mu doon numéro vingt-deux bi chapitre numéro vingt-deux doon wax ci wàllu laayi biir jeexaloon nañu xadis yi nga xam ne moom lañ mujj woon gis muy ñaari xadis yu mujj yi mu doon xadis numéro cent quatre-vingt-deux te mu ne woon as-saani ndax ci bunt boobu ñetti xadis kese la fendi woon muy xadis sayna Jarir ibn Abdillahi al-Bajali radiyallahu anhu bim jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci taxawal julli joxe zakat ak an-nushi li kulli muslim ak di laaye biir bépp wommatukat képp koo xam dafa wommatu ngir boroomam tabaraka wa taala kon gisoon nañu loolu gisoon xadiis bi ci mujjoon muy cent quatre-vingt-trois bi téeméer ak juróom-ñett fukk ñett mu doon xadiis sayna anas xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wa radiyallahu an anas bim ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kenn ci yéen du gëm dëgg-dëgg gëm lu dul mu soppal mbokkam li mu soppal boppam tey nag insha allahu taala kon garab gii ci tool bi al imam di ñu ko wan di ñu ko présenté mu ne asa muy baab bi nga xam ne mooy saalis as-saalis wal wala nga ne baabu saalisi wala ishriin muy chapitre buntub vingt-trois numéro vingt-trois ñaar fukk ñett mu ne baabun buntu fil amri ki digle bil ma'rufi njekk wan yi ak tere anil munkar ci lu safaanoo loo xamante ne nii baaxut santut te borom bi diglewu ko bal da koo tere léegi noonu la tudde buntu mi muy al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar romb nañ fi aaya yoo xam ne moom lay indi yoo xam ne gis nañ ko gisati ko al imaamu rahimahullahu taala muy tàmbali di def li nga xamante ne noonu la baaxoo woon a def mooma al imaamu nawawi rahimahullahu taala mooy xamal ñu te wan nañu te wan ñu ne gis nga lépp nit ñu baax ni liñ leen di coowal ak te mu am de li am feeñe ci ñoom ci ay xar baax ak cell ak teg seen tànk ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam buñ dul dindi am istiqaama boobu ak nañuy kawe ñaari mbir rek la jóge moo leen ko may amul ñetteel amul ñeenteel ñaar la muy topp alquran ak sunna jeex na topp alquran waaye topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi kon nag kon garab gee tool bi yëpp lool alquran sunna mu ne qaala allahu taala benn wàll bi njëkka a garab gi mu ne qaala wax na allahu borom bi taala mi nga xam ne moo kawete yéegul aaya bii gisoon nañ ko gisati ko mu ne lan la taala wax ah mu ne waltakum minkum ummatun yad'uuna ilal xayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa ulaa'ika humul muflihuun ay saar muy saar suuratu Aali Imraan ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam aaya 104 mu ne borom bi tabaaraka wa taala nee na wal takun na nekk minkum mooy yéen ñépp nekk leen waaw waxoon nañ la min boobu bayaani yàlla de day leeral waxul de yéen daal ñenn ñi nañ mel nii ñeneen ñi mel neneen te loolu waxoon nañ la lu tax <laughs> waaw waxoon nañ la lu tax loolee demee noonu te loolu mooy firi ci aaya bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko fi tudda woon tuddati ko tuddati waat ko ci jataay yii ñu génn ba doon leeral la nga xam ne dañ koo naroon wax fàtte waat ko mooy li tax nga ne ma woon boo fàttale ko ci buntu bële baabum fi dalalati wala fi dilalati ala al xayr wa du'a wa du'a ila hudan aw dalala andi woon na fa aaya bi moom la mu mujjoon indi wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayr ma ne la woon min boobu du du du tab'idiyya du partitif tekkiwul ne nag ñenn ci yéen mel nii waaye moo yéen ñépp na mel noonu waaw mooy yéen former une communauté une communauté qui convoie qui convie qui convie les gens au bien qui ordonne le licite et interdit ce qui est répréhensible loolu la mooy former une communauté nekk leen yéen kon wal takun nekk leen na nekk fexe leen mel ni minkum mooy yéen bayaanee day leeral ne yéen ñëpp laay waxal julli ñi ummatun xeet waaw mbooloo na nekk lii daal mooy seen mandarga mooy seen melo yoo xam ne yad'una day day woote rek ilal xayri jëme ci yiw waaw te yiw googu mooy la mooy le bien mooy li alquran li borom bi gërëm ne lii mooy li baax wa ya'muruna ñoo loo tax ñuy digle kete bil ma'ruf ci njekk waaw digle lu baax waaw moo leen moo tax ñuy jàngale ñi ci war nga xam ne ñoom borom bi jàngale la leen may ñuy leeral diine yàlla di ñu koy def waaw ña xam ne man nañoo gide nit ñi teg leen ci yoon ci seeni mbiru àddina ak yooyu ñu koy def waaw ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar te ñi tere lépp loo xam ne lu répréhensible la lépp loo xam ne lu baaxul la lu ñaaw la bu ñu toog rek naan sama yoon naw ci ñoom diw comme lool niñ ko fi waxe woon waaw déedéet wa ulaa'ika mu ne te gaa yooyu humul muflihun ñoo ñee nag ñooy ñi texe waaw ñi mel nii ñooy ñi texe te ñooñu nag mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la borom bi woo ngir ñoom ñépp ñu nekk ñu texe waaw kon nag mu ngi noonu kon aay loolu taxawoon nañ ci moo tax duñ taxawaat suuratu Al Imran 104 mu ne wa qaala taala ak aay bii tamit <laughs> moom lañ la waxoon ne aay bii moo leeral aay boobu noonu ni ñu koy Yuusuf keroog ne la mooy wane ne hein aaya bi min bi du minkum du participe du tab'id ya nekkul na nekk am mbooloo ci yéen waaw mooy lu ñuy sëq ci mbooloo mi ab parti déedéet mooy yéen ñépp te aaya bii mu ci teg mooy li nga xam ne moo ko moom lañ la waxoon ne moo ko leeral mu ne wa qaala taala borom bi nee na mi kawite yéegu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar waaw muy aaya cent dix aaya euh, suratu ali imran imam al imam an-Nawawi loolu du loo xamante ne Euh, mooy am nañ ci léegi xam nañ ni muy doxale te moom loolu mooy doxalinu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ah euh, d'une manière bu ñu amee di istishaq ci aaya léeg-léeg du ñu indi aaya bi yëpp dañuy indi rek côté bi nga xam ne moom moom lañ ci soxla loolu nag lu dagan la bu mënul woon a ne ñoom duñu ñu ko def am na ay hadith yoo tamit yoo xam ne day wane loolu le kon mu ne kon euh, yàlla moomu nee na kuntum yéen xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngeen a nekk xayra ummatin gën ji xeet uxrijat boo xam ne lañ mën a lañ mës a génn li yi ngir nit ñi waaw waaw lan mooy seen melo bi nga xam ne mooy caractéristique bi gën a ci loolu te ràññee leen waaw te dina wax après xeetu ay ahlul kitab lan moo taxoon ñoom amuñu ji jiw way ngëm yàlla yonent bi alayhi salaam xeetu yonent bi alayhi salaam am nga xam ne kon mbir mi yépp ci ñaar yii imaam tudd garab gii muy gén mu ñuy génneel ci toolu ni ñu sell ñu radiyallahu anhu mooy al amru bil ma'ruf digle njekk wan nahyi anil munkar ak tere li nga xam ne mooy safaan mu ne kon kuntum nekk ngeen xayra ummatin gën ji xeet uxrijat luñ génne li naas ngir ñi ñi ta'muruna lii mooy seeni melo lii mooy seeni mandarga ta'muruna da ngeen di digle donc bil ma'ruf ci yiw wa tanhawna tay tere anil munkari waaw ci lu ñaaw waaw fii la waaye da cee teg wa tu'minuuna billah te ngeen gëm yàlla waaw teg ci walaw amana ahlul kitaabi la kaana xayran lahum minhum almu'minuun wa aktharuhum alfaasiquun waaw ay ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere de bu ñu gëmoon damoo moo doon gën ci ñoom de am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ kam ni salaam alayhi ridwaanu salaam abdallah ibn salaam ak ñeneen ah waaye li ëpp ci ñoom nag alfaasiquuna ñooy ñu génn topp kon lool tamit taxawoon nañ ci bi ñuy gis lële mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi nga xamante ne nii moom mooy ki nga xamante ne mooy kii kawe te yéegut ba léegi nee moom boroom bi tabaraka wa taala lan la mu ne nee na xudil afwa wa'mur bil ma'ruf xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid mu ne boroom boobu de nee na xudil muy aaya suuratu Ali Imran non non al-A'raf suuratul A'raf aaya 199 ñaar bu manqué benn ca suuratu al-A'raf mu ne xudil afwa jàppal ci li woyof ci jikkoy nit ñi wa'mur bil urfi del digle rek njekk wa aarid te dummóoyul anil jaahiliina ñu xamul dara ndax dinañ la jéem a baaje dinañ la jéem a wax lu tax nga découragé wu ba dootoo ko def waaye yow tëxal lu ci fi nga xam ne mooy tëx doo dégg liñ lay wax nga ngay lu dal rek sa nopp sànni xam ne ah lii waxu ko xamul la waaw tey dëkke muñ dummóoyu leen aaya bii it taxawoon nañ ci bu baax boo fàttale ko hadith numéro cinquante ci buntu bii nii muy baabu sabri buntu bi doon wax ci wàllu muñ mooy xadis Seydina ibnu Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma keroog bi nga xam ne ci la ne Uyayna ibnu Hisn al-Fazaari saway radiyallahu ta'ala anhu ci la ñëw ci doomu mbokkam bi al-Hurr ibnu Qays nekkoon conseiller ñi jege woon Seydina Umar ibnu al-Xattaab ne na koy laaj du na na na laaj radiyallahu anhu na na ko laajal kii quoi audience waaw rakku doomam ji ndax frère Uyayna moo jur al-Hurr waaw léegi nag bon mu dal ci moom mu laajoo ko yaas mu dugg amul dara la muy wax mu njëkk rek naan ibn al-Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkumu fina bil-'adl waaw <laughs> li duggee rek nekk fa sax naan yaa amiral mu'minin loolu taxawoon nañ ci <laughs> ci teggin nga xam ne loolu la nit ki jullit bi war a làmboo ak ki nga xam ne. même bu dee ne jàpp na ne euh, ki mu jàkkaarloo def la lu mu war a def ah alhamdulilah ba euh, Uyayna ni mu ko jàppoon demewul noonu mooy Seydina Omar radiyallahu anhu la mu ko doon jame loolu taxawul mooy loolu dëgërul te demewul noonu waaw loolu nag lu mu jàpp la waaw parce magum arab la woon moo xam ne boo leen defalul li ñu bëgg mooy de toute façon tey nga am problème voilà yow waat naa ci yàlla doo ñu jox lu bari ah, te doo àtte ci ñun ci maanu te ba nar koo dóor yaram boobale rek alxur daal di jóg eh saa bàyyi tex bi moom eh tey ñun nar nañ ko bu ma bu ma intervenirul de saa bàyyi bii dinañ ko dóor ci biir mbooloo mi <laughs> mu jóg ne ko yaa amiral mu'minin inna allaha ta'ala qala li nabiyyihi xudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jaahiliin wa inna haadha minal jaahiliin waaw <laughs> waaw mooy aaya boobu ne ko ah yow way ngëm yàlla jiitu way ngëm yàlla yi borom bi da tabaaraka wa taala wax na yonentam balay saa saam jàppal ci nit ñi li woyof ci seeni jikko waaw li def ci seeni jikko li ci woyof daal jàppal loolu bañ leen a tenir yenn rigueur yu metti yi rek wa'mur bil 'urfi dig leen yekk kese wa a'rid te nag du mooyu 'anil jaahiliina ñi nga xam ne xamul waaw wa inna hada sama bàyteex bii nag ah, minal jaahiliin naa bokk ñi nga xamante ne xamuñu lim deme <laughs> foofu taxawoon nañ ci bu baax moo tax wax fa euh, façon tekkin yi am ci xudil afwa moo tax insha allahu taala dañuy doyloo lañu ñu fooxoon boo bëggee nga delluwaat ci xadiis boobu la numéro cinquante waaw léegi yomb na tout ça c'est euh, kii hmm, annoté naa ko cinquante xadiis yu nekk ak noonu nga xam ne boo soxlaa xadiis sàngam foofu rek ngay dem ak bunt yi ak yooyu chapitre yi walillahi alhamdu wal kon mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala ba léegi wax na waaw mu ne wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muru ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar mu alhamdulillah kon mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul de nee na waaw wal mu'minuuna way ngëm yàlla yu góor yi wal mu'minaat ak way ngëm yàlla yu jigéen yi waaw gis nga ñoom baaduhum lenn li ci ñoom awliyaa baadu mooy paranooy ñeneen ñi mooy ku nekk amoon na ñoo xam ne waa waa waa groupe sangam ñoom ñoom ñoo neexoo ñooy ànd ñooy waxtaan ñooy def seeni mbir seen biir ñi ci des nag ñu jàpp ñu leen di xooli de oo oh, déedéet waaw jullit jullitam boroomu jullitam mooy nawleem waaw góor ak jigéen a ci yam ba'duhum lenn li awliyaa'u ba'd ñooy parandooy ñeneen yi ñooy alliés ñeneen ñi lii nag mooy seeni mandarga mooy seeni jikko mooy seeni melo ya'muruna bil ma'ruf dañuy digle rek njekk waaw di ko digle wante di digle njekk te di ko digle wante ci wal asri aaya bañ gisoon fan yee doon ko leeral tamit ah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna ñuy terewante anil munkar ci nga xam ne ñooy yu baaxul yi lëkkaale yu fiñ fi jaar yëpp ak buntu bi nekkuma fi di ko souligner parce que dafa leer ni mu tuddee garab gii nii ni mu tudd waaw baabun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil dafa leer waaw ndax moom ak leeram daanaka moom moom moom an idahi waaw ak leeram daf ñuy teggil ñu nekk fi di ko jiima leeram waaw waaw kon mu ngi noonu foofu la ci al imaam yépp suñu boroom nag daa am lu mu ci teg wa yuqimuuna as ñuy taxawal julli waaw lii lay wax melo yu way ngëm yàlla yu góor yeeg yu jigéen yi ku melul nii rek wala benn ci fell na ci yow mooy sa daraja ak iman des na wallahi amoo dëgg-dëgg ngëm yàlla kon dañuy digle lu baax di tere lu ban lu safaan wa yuqimuuna as-salaa ñetteel ñetteel point ñuy taxawal julli te xam nga al amru bil ma'ruf ak nahyu 'anil munkar yooyu yëpp jullee leen féete kaw moo tax fii gisoon aaya bañ jëloon ah nga xam ne ki la doon wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ndax al imaanu billah mooy li nga xam ne mooy fondement wu loolu lépp waaw moo moo moo mooy léegi lépp manu la du jariñ dara bu dee ne imaanu billahi nekkul nekku fi ba pare waaye borom bi jiital al amru bil ma'ruf waaye jiital an nahyu anil munkar ci kaw al imaanu billah ngir wane amut solo waaw waaw féete leen jiital leen fii itam mu jiital al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ci kaw li nga xam ne ren tamit ay saabsaab nee na i'malu jëf leen jëf leen waaw te xam ne manu ngeen a peeg jëf yu baax yëpp te ngeen xam ne li gën ci seen jëf yi li gën seen jëf yi mooy soleer mooy julli sa lien bi nga xam ne moo lay connecté direct ak sa borom tabaraka wa taala waaye mu indi ko position troisième ndax wone la teg projecteur bi ci li nga xam ne ah julli ju àndul ak lene mooy julli jooju des na waaw ndax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar waaw ndax julli day tere njombuteef yi ak yu yiis yi waaw bu la teree ci koy mën a nag di gaaw nag di mën a di digle ko di tere lu bon ak di digle lu baax waaw mu ne nag kon nag ñoom nii la wa yuqimuuna as-salaa ñuy taxawal julli ginnaaw al yu ya'muruuna bil ma'ruuf ñuy dégg njëkk waaye naaw na ñuy tere anil munkar li nga xam ne mooy li ñaaw wa yuqimuuna as-salaa di taxawal julli wa yu'tuuna zakaat di joxe zakaat waaw di sellal seen bopp waaw di génne li nga xamante ne mooy tuhratan li amwa li amwalihim seen alal yi nga xam ne moo koy setal def ko jaamu yàlla ndax yàllaa leen ko digal di saraxe waaye di génn zakat ak yi nga xam ne ay àq la yu gàllu ci seen alal waaye léeg-léeg ñu génn ko ngir fóot seen bopp waaw ndax tuhratan la waaw waaye seen bopp ci boppam ñu nekk ñoo xam ne dañuy génn rek loo xam ne. pourtant luy seen bopp ci la ñuy nekk ci ay astaghfirullah ju mel noonu wa yutuuna zakat ñuy joxe zakat wa yuti'una allaha wa rasulahu ñuy topp yàlla dong rek wa rasulahu mi tax sax yii mu tibb ci kaw yépp ndigalul yàlla ak yeneen tàmbali yi saatu saab boo tax ñu mën koo def mais mu ëndiwaat ko fii renforcer ko waaw mu mu mu ëmb lépp moo tax mu ne ulaika ndax li ci suuf muy topp yàlla ak yonentam moo ëmb li ci kaw yëpp ci ngay mën a àndee lim tudd ci kaw yëpp waaw ci ngay mën a tudd ah, euh, euh, zakat julli amru bil ma'ruf nahyi anil munkar boo amee yooyu nag ulaa'ika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawee ñu lamboo sayarhamuhumullah këlfeef na leen a yërëm te yërëm na leen ba pare allah borom bi nga xamante ne mooy seen borom inna allah dëgg dëgg borom bi tabaaraka wa taala azizun mooy ki notti nguuram hakiimun mooy ki xereñu àtte aaya 71 ci suuratu tawba suuratu baraa mu ne wa qaala taala mu ne wa qaala wax na ba léegi taala borom bi nga xamante ne nii moom de moo kawe waaye nag ak kaweem ak yéeg waralu ko lan la wax mu ne nee na lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kaanu laa yatanaahawna an munkarin fa'aluuhu labi'sa maa kaanu yaf'aluun muy aaya Maa'ida ba aaya yooyu ñu nga ca suuratul Maa'ida Allah Allah waaw mu ne kon wa qaala ta'aalaa mu ne boroom bi nga xamante ne nii nag moom moo kaweta ak kaweem jógawut ci nee na lu'ina alladhina kafaru ay yëpp ci koor gi taxawoon nañ ci waaw ca koor ga baa bii passé ndax bii la araaf la woon ba Maa'ida ba woon gisoon nañ ko mu ne na daal di nañuy rëbb rëbbees nees waaw rëbbees nees mooy la mooy rëbb nañu lu'ina alladhina kafaru rëbb nañ ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi weddi yàlla kan moo leen rëbb yàlla d'abord waaye bu yàlla kese de mooy moo tax mu ne woon ñooñu la yàlla rëbb wa yal'anuhumul la'inun te ñoom la ñuy rëbbaati ñëpp rëbb nañ leen waaw te ñooy ñi nga xam ne li gërëm loo yàlla kese leen gërëm loo ku yàlla kontaan ci yow ci yow la ñuy kontaan ku yàlla mere yow la ñuy mere ku yàlla rëbb rëbb nañ la waaw kon nag mu ne lu'ina alladhina kafaru daal dina ñuy rëbb ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla te suul jëf reconnaissant min bani Israaïl te bokk ci waa banu Israaïl alayhi salaatu wa salaam moom Israaïl ala lisaani Daawuda borom bi nee na maa ngi ko jaare rëbb goo gële te lan nañu sama yonent ba ma yónni woon muy Daawuda ngir ñu yëgal yëgal leen ko ne leen rëbb naa leen ñi ci mel ni wa Isa ibn Maryama waaye jaaral naa rëbb googu wax ba beneen yonent moo yónni woon ci ñoom mu yëgal leen rëbb googu ma leen rëbb muy Seydina Isa ibn Maryama di doomi Maryam waa mu ñuy wan nag dangerosité wu nga nekk ci dëkk bi mbir yi tas nga toog naan sama yoon new ci eh. man daal sawaay fii mu ne man sama yoon a ci newul la wax waaw laa yadurrukum daal man dalla ila talaytum ah xanaa borom bi waxul loolu du leen lor fenn ku sànku yéen daal bu dee ne yéen yéen yéen dugal yéen dug yéen yéen daal l'essentiel na leen seen bopp doy kanta caaxankat yeeg yooyu bu leen mais baleen leen yéen li am solo mooy de façon borom bi wala taziru waziratun wizra ukhra waaw kenn du yarul bàkkaar kenn bàyyi leen fee def seeni bàkkaar yow nga nekk fii di yor sa kurus say ñaan say dem jàkkaat yooyu déedéet loolu erreur la de moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu ba ba ba mu xelmatee bi mu nee xalifa te ni am na ñoo xam ne noonu lañ jàppe aaya boobu mu ne dégg naa aaya boo aaya bii nit ñëwee koy jàng di ko teg fu dul palaasam déedéet mu ne dégg naa yonent bi saa salaam leeral aaya boobu tekkiwul lool de waaw yéen ñi yàlla daal <laughs> yéen daal sa waay euh, aleykum anfusakum seen na na leen na seen borom na na leen seen boppu doy quoi waaw na leen seen bopp doy waaw léegi nag loolu mooy lan mooy yow daal fexeel rëccal sa bopp waaw fexeel muccal sa bopp. jeex na waaw laa yadurukum ndax borom bi ah yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum ke ma ne la àggal <laughs> àggal <laughs> qu anfusakum lu ci tegu wa ahlikum naara wa quduha an-nas wal hijara lu nga bëgg a wax benn bi bàyyi yaa ayyuhal lazina amanu eh, yéen ñi gëm yàlla te dëggal eh, eh, qu anfusakum mooy wiqaaya leen seen bopp fegal leen seen bopp protéger leen seen bopp aar leen seen bopp wa ahlikum ak seeni ñoom waaw te nag jullit bu nekk sa mbokku jullit sa ahli la ci côté boobu ndax innamal mu'minuna ikhwa ndax way gëm yàlla yi dong ñoom ñooy ay mbokk sa mbokk mënoo ne kii sama mbokk la waaye bokkul ci man déedéet waaw foofu waxul ahli bi nga xam ne mooy tekki jabar kese wala mooy tekki njaboot gu sew waaw waaw. loolu nag selon ku nekk ak sa sa sa sa sa position ak sa fi la yàlla teg ci société bi comme li ñu la waxoon daal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ñépp la wax dëgg la fardu kifaaya la ci benn côté mooy bu ko ñenn ñu taxawee wàcc na ñeneen yi mais mooy ku nekk da nga koy def ci sa selon ni nga xam ne foofu nga tollu am na loo xam ne boroom xam-xam yi la war mooy leeral atte yàlla yi ndax ñoo ñoo ko ñàng ñoo xam fii mu ne ki nga xam ne xamul loolu moom loolu waru ko ah. masala yu compliqué yi nii ñu ab jullit boo xam ne monsieur Patrick mais ab jullit la waaw wala monsieur euh, Hiroshima mii ab jullit la wala Paate mii wala saa ñoxor mii ma ne dara fii ah wala yande mii loolu ab jullit la mais nag amul xam-xamaa ngir nga yi nga xamante ne nii moom borom xam-xam yee ko war a leeral parce que moom ci boppam mooy lam daay ñoom Patrick mi la fi wax lii ñoom yëro fimaam gaa yooyu ñoom yandee ki gaa yi ay jullit lañ de waaw mais amuñu borom bi mayu leen xam-xam bu tax ñoom mbir mi ci boppam lii taxaw dafa xaw a lënt ci ñoom xamuñ ndax baax na baaxul kooku kenn du ko ne ah ah yow wal takun minkum ummatun raaya ah ça ça yow ci nga voilà. yow da ngaa war a kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-naas ta'muruna bil ma'ruf aywa mur bil ma'ruf léegi wan 'anil munkar daa lay digle mbir yi leerul ci boppam ñi nga xam ne nag ñooy boroom xam-xam ya nga xam ne boroom bi may na leen clé ñu xam mbir ma la ca leer leeral na leen ñu mën a leeral les lanternes de la population leeral leen seeni mbir ba digal leen lay yiw tere leen lu bon ñooñu la ñuy wax waaw bu boobaa nag ci kaw ñoom mbooloo mi noonu ñoom ñoom ñoom ci seen biir du du fardu ayn du ne ku nekk ci ñoom daa war a taxaw leeral affaire bi sinon ñoom ku nekk am bàkkaar déedéet bu ko kenn ki taxawee lool moo tax ñu naan la ci kaw noonu day déggee bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dinañ ci ñëw. boo déggee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan la al amru bil ma'ruf d'une manière générale war na yor munkar fardu ay fardu kifaaya la. mooy euh, du du farataay jëmm mais farata la joo xam ne bu ko ñeen ñu taxawee wàcc na ñeneen côté boobu la ñuy waxe mais waxawul loolu ñun côté bi ñu doon waxee ne wal takun minkum ummatun yad'una ila euh, euh, ila al-khayri ak yooyu non loolu waxul moom ñëpp la waaw ku nekk selon sa échelle ak fa nga ci tollu ci daawa ila al-khayri boobu woote ci yiw mais yii nii la wax surtout xam nga bu ñuy wax yu mel xam-xam moo gën a tax wàllu xam-xam la domaine xam-xam. te bu boobaa borom xam-xam yi bo ci boppam bu boobaa ñoom ñëpp duñ ne ku nekk nang bu ko kii defee aywa keneen ki yow it defal aywa amul kii def na yow da ngaa war a def aywa ñëwal it muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar tout de suite après bu pare nga ne yow it suivant yow it ba ñoom ñëpp ñu jeex déedéet ñoom bu ko kenn defee wàcc nañu ci def mais bu ko kenn deful ñoom ñëpp am bàkkaar te bu boobaa ñi am bàkkaar ñoom yaan ñu waloo xoon ñoom Patrick ak ñoom Urosima ak ñoom Paate bokkuñu parce que ñoom du ñuy borom xam-xam ci bàkkaar bi mais ñi xam xam am xam-xam te yëg ne affaire boobu am na loolu tamit benn affaire la bu dee ne waa xam-xam mais affaire bi yëgu ko xamu ci dara kenn du ko ne rek yow am nga bàkkaar ci loo xam ne yëgu ko sax ana responsabilité déedéet mooy mu yëg ko ba pare ku nekk naan diw dina ko def voilà bu ko léegi comme que loolu la <laughs> koo ci wax ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne euh, hein euh, quelqu'un le <laughs> waaw non quelqu'un le ñu ku ñu kii rek mu ne quelqu'un le fera au final léegi quelqu'un ne le fera mooy mooy am bu boobaa ñoom ñoom ñépp ay am bàkkaar ku ñu ñi rek nga jëllax bal bi keneen naa tax ah, non diw dina fa nekk dina ko def non saa yi moom jàmbaala dina ko def waaw ngeen di def noonu ku nekk di ngeen di refilé wante refilé wante la patate chaude waaw pomme de terre bu tàng bi ku ku mu laal sa loxo nga jàllax ko ki ci des moom mu tël ko ki ci des ngir këli jongale ko ki ci des ah baax na léegi nag lay yàqu-yàqu <laughs> wala la ngeen waroon a dab mu rëcc yéen ñoom ñëppay am bàkkaar waaw waaw kon nag loolu la ci kaw noonu lañ naan laal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fardu kifaaya wul ne ku nekk daa war a taxaw def ko par force waaw man fii mu ne bu dee réew mi dafa am ñoo xamante ne ni yéen ñi ab kon lañ nekk waaw imaamu jàkka ji am na audience bu mag waaw. boroom xam-xam la mu ngi leeral affaire yi yi nga xamante ne moom lañ waa moom la waa réew mi war a xam waa dëkk bi waa gox bi mu koy def man bu ma ko manee te nekk fee yor sama magasin kenn doon eh sa waay yow sa magasin bi arrêté ko parce que da ngay am bakkaar non amul benn bakkaar la amul waaw parce que am na ku ko taxawee. fi muy amee mooy bu doon ñépp a mànkoo ñoom ñi ko man ñépp ñoo mànkoo ku nekk di saakoon a sama liggéey bee aw ma jot xam nga jaboot du sew jee xam nga léegi avec les courses non su course tout le temps man manuma toog ak kii noo doo snoppal doo yem doo no ma ne waxu caaxaan yooyu yéen ñépp ku nekk la nga bëggal di nga ko utal benn taanu mu ndaw ndaw waaw kay ci kaw noonu yéen ñéppay bàkkaar kon nag mu ne <laughs> kon laa yadurrukum yaa ayyuhalladhina amanu wa alaykum anfusakum na leen seen bopp doy waxoon naa la kon ku anfusakum wa ahlikum naa ak seen njaboot waaw ku nekk noonu la waaye bu dee boroom xam-xam bi wa ahlikum seen njaboot mooy lamda boo jël noonu la mais wa ahlikum bu dee boroom xam-xam moom moom mooy moom moo fi représenté yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu njaboote woon jullit ñépp yow boroom xam-xam bi taxaw nekk warasatul anbiya waarisu al anbiya ndono yeneen ci alayhi salaam itam noonu la ñuy uufe ñëpp moo tax boroom xam-xam du sélectionné waaw du ñëw ci gox wala nekk am am dëkk di wan man ci ñuy laa far waaw lu leen neex moo ma neex di ciifatu ñi ci des parce que rek bokkuñu ak yow couleur de tariqa biñ bokk wala couleur politique wala couleur loolu loolu kooku am boroom xam-xamam des na kooku du royukaay du royukaay tey royul yonent bi alayhi salaam da ngay waaw tamit dëgg yi du dëgg yooyu sélectionné comme ni ñu ko waxee woon waaw ay indignation sélective bu dee sa mbooloo ñoo def ah comme que ci ñoom nga bokk nga nëpp nëppal bu dee ñeneen ngay jaay fukk ak du gaay de walla ñu naan moom dëgg rek lay wax non ngay duggukaay yi waaw wala bu dee ñoom diw la nga noppi. parce que statu bi mooy ñoom yu ñaaw yi ñuy def bu ñu wax ñu ni tam bu ñuy def suñu ñaaw bu bu kenn wax loolu it baaxul kooku royul yonent bi saa saam kooku yàlla tere bul wax mu ko kan moo roy yonent bi saa salaam kan mooy royukaay ñan koy joxoñ kooku ëpp naa joxoñ xaaju koo jege boroom xam-xam day nekk lay mën a ne waaw fépp lay mën a boppam walla man daal man fii mu ne man je suis Ibadur Rahman Ibadur Rahman yi kese mën a waxal waaw tant yeneen jullit yi nga xam ne ñooy féetewu feneen man sama yoon newu ci. déedéet yow yow doo royukaay yow moom doo royukaay tax royoo yonent bi alayhi salaam yaa borom taree xam ne wax sànk yéen a yem képp muru fas ko përiñ ngeen kenn du ci royukaay électron libre nga war a nekk dara waru laa tënk di utal sa barrière diggante njabootu yonent bi alayhi salaam ak yow mi nga xam ne lenn ci lenn yonent bi alayhi salaam la la borom bi dénk ndax teral la teraanga ndaw teraanga. nga war fee toogal yonent bi saa salaam mi uufoon njaboot yëpp yow nga ñëw di sélectionné ci njaboot jot yow yonent bi saa salaam kontaanul ci yaw waaw loolu nag moo xam yow kon nag réussirul nga gaaw nga tuub te dellu te xam ne ñëpp njabootu yonent bi saa salaam la waaw dëgg la ñi nga xam ne rek duñ la dégg faalewuñ la ñooñu mënuñoo yem ak ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu te ñu may nañ la nopp pare nañ ngir déglu la mais malgré loolu dem na nga dem rek ci léeg-léeg dee leen wax loo xam ne ñoo ngeen koy adressé ci ay teggin bi rifqin wa lutf waaw ak dal ak teey waaw ndax mbir mi noonu la yonent bay saa saam yàgg naa ñëw gaa yi di ko jàlli xool nañ la bi doon ci foire yi fa campement ñenn ñekk ci kii arab yi ñoo xam dañuy dañ koy gis ne kon loolu loolu loolu bu bu bu bu bu bu ñëw mu delluwaat gannaaw ndànk dem waaw te waxul yàlla il'anhum yàlla yàlla nga leen rëbb mboolu leen déedéet day dem ndànk. te bu gisaatee beneen occasion mu ñëwaat mel du moom lañ dàqoon pour sese keroog moom lañ dàqoon waaw noonu lañ nga war a mel di ngar waaw li nga xam ne mooy mooy adannaas li li li rabbin naas di ngar daaj nit ñi ngir boroom nit ñi waaw kon nag alaykum anfusakum waaw kon qu anfusakum fegal leen seen bopp wa ahlikum naar ak seen mbokk yi seen njaboot bu dee lam daana loolu njabootam na fexe mu jub na fexe nekk ci yoon bu dee boroom xam-xam yow sa njaboot daa gën a yaatu waaw moo tax boroom xam-xam wallahi euh, mooy boroom xam-xam dëgg laa de waxuma koo xam ne moom yeewul moom am na am na ñoo xam ne denc nañ mooy eh, kii lañ genre cassette lañu genre disque dur gis nga benn genre kii euh, clé USB ñoom loolu lañu wala disque dur loolu lañu mooy gis nga xam-xam bii diine yi daanaka lépp mat xam dañ ko man mën nañ ko mokkal man nañ ci am maîtrise waaye wuñ ci xam-xam bi ñu yor mooy amuñ al fiqh fi diin waaw waaw kooku nag liñ def am mooy lu fekk mu am lu mu téye noonu téye xam-xam lu am solo la waaw parce que keneen mën naa jariñ bul fàtte bul fàtte keroog yonent bi alayhi salaam euh, euh, euh, parabole bi mu joxe woon ci bi nga xam ne boroom xam-xam yi <laughs> moom ni mu mel misaalam allahu akbar ak ñi nga xamante ne mooy nit ñi mel ni taw taw boobu di wàcc mu am suuf soo xamante ne nii suuf su mën a nangoo nangu kii la ba pare daal di sax nit ñi daal di ciy jariñoo waaw nit ñi daal di ciy jariñoo